bi àwnillaahi wa minnati gisoon nañu ah, wuute gi nga xam ne moom la saxaabatul kiram alayhim ah, radiyallahu taala anhum wa ardaahum daldi woon wuute ci li nga xam ne moo jëm ci alghanaim di butin de guerre bi nga xam ne moom lañu jële keroog ghazwatu badrin jële ko ci mushrikuuna yi waxoon nañu ne mooy boobu mooy benn ci ñaari masala yu mag yi nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum mimman shahida badran ci ñu fekk badar keroog daldi nañ ciy wuute Euh, waxoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw loolu gisoon nañu saar yi nga xam ne aaya bi wàcc ci suuratul anfaal gisoon nañu sababu asbaabu nuzul ñetti sababu nuzul li tax aaya boobu wàcc di dégg suuratul anfaal di yasaluunaka anil anfaal qulil anfaalu lillahi warrasuli fattaqu llaha wa aslixu daata baynikum in kuntum muminin gisoon nañu aaya boobu ak beneen aaya bi nga xam ne wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa muy aaya yooyu nga xam ne bu njëkk bi ñu njëkk a nekk ci début saar bi mooy li nga xam ne moom moo njëkk wax ci wàllu ghanaim yi ci anfaal yi comme niñ ko gise woon mu yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon jël di ko joxe te li gën a dëgër mooy ne ci rasul ganima bi la bokk mooy ci màng mi ci boppam day jël am ñum ci jox te ñooñu ak waxam ji nga xam ne moom la waxoon keroog ci xare bi ne man qatala qatilan falahu salabu képp ku rey ka nga rey wala nga jàpp prisonnier kenn ci kuffaaru Qurayshi ñi yaa moom la nga xam ne moom la fi ëndaale ci armement ak matériel ak yépp yooyu nag bu ko génne ba pare ci lay dajale li nga xam ne mooy li ci des mu génn ci un cinquième bi nga xam ne moom la aaya bi ñu wax sànk wax wa'lamu annama ghanimtum min shay boobu noonu mu daldi koy séddale yeneen ñeent yi ci des mu daldi koy séddale ñi nga xam ne ñoo fekke woon xare bi li nga xam ne mooy ku yor fas fas ñaari partie ñaari eh, eh, eh, wàll lay am boroom fas wi am benn kiy dox am benn waaye dinañ gis ci kanam incha allah amaana tey walla bii di ñëw këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam du ñooñu rekk la daldi woon sédd keroog ci butin wu badrin bi ñun nag kon foofu lañ yemoon gisoon nañ masala boobu gisoon qawlul jamaahir waxu jamaahiru salaf wal xalaf min al ulamaai raxmatullaahi aleyhim wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum këne li nga xamante keroog gazwatu badrin yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xammasa alghanaa'ima def na ko comme ni aaya boobu wax wa'lamu annamaa ghanimtum te li koy gën a dëgër comme li imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullah aleyhi waxoon ci albidaaya mooy li nga xam ne mooy qissatu shaarifay seydina ali ibn abi taalibin radiyallahu taala anhu wa ardaa muy nettalib ñaari naagaay Seydina Ali ibn Taalib yi ñëwoon benn bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko joxoon keroog Badr ci xumus bi la bokkoon kon ginnaaw loolu waxoon nañ ne kon pare nañu Badr mu des nag ñibbi wi te loolu lii mooy masala mu njëkk mi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu anhum daldi woon wute seen diggante léegi kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw affaire u njëgg mi muy affaire butin de guerre bi li ñu màng foofu gisoon nañ ne ñetti fan la defoon fi nga xam ne mooy badrin comme ni nga xamante ne loolu mooy sunna moom aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw gi mu wax ñu daldi koy waajalal war mu dem dajaloolu dew dajale ne ñu dajale ñi nga xamante ne nii ci kuffaaru qurayshin yi min sanadiidi qurayshin wa kuffaariha ñu sànni leen foofale ca teen ba mu taxaw wax ñoom ba seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu wa arda ne ko naka nag ngay waxe ñoo xam ne dee nañu ñetti fan nga ñëw di wax ak moom mu ne yéen leen a dégg li may wax loolu gisoon nañu léegi nag mu des ñibbi bi yoonu ñibbi bi loolu lañu imaam Muhammad ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi di nattali mu ne summa aqbala rasuulullah sallallaahu alayhi wa sallama qaafilan ma'ahu al-usaara wa fiihim Uqbatu Abi Mu'ayt والنضر بن الحارث وقد جعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhima waxoon nañu te jotoon nañu gis kenn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laata muy dem medinatul munawwara di dellu di jóge badrin daldi woon na yónni ki nga xam ne mooy eh, seydina abdullah ibn rawaxa ak ki nga xam ne mooy zeyd ibn xaarisa radiallahu taala anhum wa ardaahum ngir ñu tasaare mbégte mi fi nga xam ne mooy medinatul munawwara ñoom demoon nañ jouer seen rôle te loolu gisoon nañ ko léegi nag moom sang bi aleyhi salaatu wasalaam di ñibbi medina imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne summa aqbala rasulullah sallallahu alayhi wasallama mu ne ginnaaw gi bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam pare badrin aqbala qaafilan ila al madina nee na ci la jublu nag di dëpp di dellu nag fi nga xamante ne ni mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne wa maahu lusaara wa fihim oqbatu bni abi muitin mu ne nag keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci lay dem di dellu Medina jóge Badr ginnaaw ngañaay yi nga xam ne moom la ko suñu boroom subhaanahu wa taala daal di defar te prisonniers yi jëlaale prisonniers yi di dem mu ne te ci prisonnier yooyu ñu jàppoon ci waa Quraysh bokk na ci Uqba ibn Abi Mu'ayt di Uqba di doomi Abi Mu'ayt al-mal'un alayhi la'natullah mu ne wa Nadr ibn al-Harith ak an-Nadr ibn al-Harith wa kaana shaytaanan min shayaatiin Quraysh di an-Nadr ibn al-Harith ak mbonam biir na te tar na bi aleyhi salaatu wassalaam nag keroog bi nga xamante ni nii ci lay dellu keroog di dellu fekk suñu boroom subhaanahu defal ko ngañaay loolu mu ànd ak prisonniers yi di yóbbu ànd ak saxaaba yi di ñibbi kon bokkoon na ci prisonnier yooyu Uqba di Uqba di doomi mooy ko ko xojoon boo fàttale ko ca Kaaba ga fekk ko mu daal koy xoj ba xatta kaadat anfaasuha anfaasuhu sallallahu alayhi wa sallam moo fekkoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal koy xoj ba nga xam ne tuutee des nokki gi arrêté ndax bonam gum bonoon moom Uqbat ibn Abi Mu'ayt waaye gisoon nañ ci lor yi doon lor yonent bi aleyhi wassalaam keroog bi nga xam ne ci la Abu Jahlin ne ana kan mooy dem ci mbalkam waa diw santaarif waa diw pubelu waa diw de am na fa benn gëléem goo xam ne dee nañu sànni ko fa ay fana ngi kan mooy dem jël mbàqam nga mbàqu gëléem nga fekk Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam fi mu sujoon nga daal koy sotti fan ba'atha ashqal qawmi boo fàttale ko loolu la riwaaya bi waxoon imaam Abdullah ibn Mas'ud moo ko soloo te xadiis mu ngi ci radiyallahu taala anhu mu ne fan ba'atha ashqal qawm ki gën a yées ci nit ñi gin cee texee di moo jóg ngir def loolu nga xam ne moom la abu jahlin alayhi min allahi di woon wax ñu def mu daal di koy dem jël fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fi mu sujjóot mu sotti yonent bi aleyhi salaatu ba ni nga xamante ne ci la Euh, as-sayyidatu Fatima daal di ñëw radiyallahu anha ñëw raxasal ko loolu daal di koy dindi ba pare tourne ci ñoom kuffaaru Quraysh ni kilifa yi ndax bi ko xoq ba defee ñoom ñu ngi taxaw di ree comme ni nga xam ne noonu la noon di reewe ki nga xam ne mooy am noonam bu nekkee ci difficulté ñuy ree di kekku ku nekk di di di di di xàqataay di dóorante loxo di tàccu as-sayyidatu Fatima radiyallahu anha tourne ci ñoom di leen ŋàññ ci li ñu nga xam ne moom lañ sot sotti baayam di alayhi salaatu wassalaam kooku ci gàttal te yi yëpp gisoon nañ ko ci parti mekwaal bi kooku mooy Uqbat ibn Abi Mu'ayt al-kaafirul mal'un keroog kaana min al-usaara Allahu akbar mu ne wan Nadr ibn al mu ne bokkoon na tamit ci prisonniers yi an-Nadr di doomi Xaaris waxoon la léegi comme li imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi waxoon bañ ko doon gis ci ñu doon sonal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa kaana shaytaanan min shayaatiini Quraysh mu ne an al-Xaaris de laanahullah dafa bokkoon ci ñi nga xam ne seytaane la c'était un satan parmi les satans de Quraish moom ci fàttali tuuti lu bon lim doon teg alayhi salaatu wassalaam moom an-Nadr ibn al-Harith moo ñëwoon demoon fële ca Iran ci dëkku Perse dem daal di fay jàngi histoire roi Perse bilaadu Furs ak istuwaaru Isfandiyaar ñëw Quraysh nag naan leen Seydina Muhammad mi aleyhi salaatu wassalaam ginumaa rafet li muy wax bu demee ba yonent aleyhi salaatu wassalaam jamono yi nga xam ne ci la nekk di euh, woote bërëb bu mu dem ba woote moom an-Nadr ibn al-Haaris daldi nekk ci wetam naan moom dàquma li nga xam ne ginumaa rafeti wax déglu leen ma nettali leen bu ko defee muy nettali histoire buur Perse yi ak Esfandiyar kooku mooy te yemuloon foofu comme que noonu la meloon keroog Quraysh bi nga xam ne ci lañ ne nag nañu fexe ut ay question kal yoo xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam buñ ko ko du ci mën a tontu biñ nee nañ dem laaji ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci waa juif yi moom an-Nadr ibn al-Harith mi bokkoon na ci délégation bi jóge woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman daal di dem fi nga xamante ne nii mooy Yasrib ngir laaj juif yi ay question kal yoo xam ne bu ñu ko laajee yonent bi alayhi salaatu wassalaam du mën a ton ba ci lañ ko waxoon bu ngeen demee ngeen laaj leen ci jeunes yooyu nga xam ne ñoo génnoon seen kër yi dem di rawale seen diine ak ñi nga xam ne waxoon ko ne ngeen leen laaj leen ko ani ruux laaj leen ko ci ruux yooyu gisoon nañ ko kooku mooy ci gàttal an-Nadr ibn al-Harith ñoom ñaar ñii ñax liñ doon yées yées yées keroog Badrin ci prisonniers yi lañ bokk allahu akbar mu ne moom imaam ibn Isxaaq kon noonu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di dëppe di dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne waqad ja'ala ala an-nafli Abdallah ibn Ka'b ibn Amr ibn ibn Awf ibn Mabdhul ibn Amr ibn Ghanm mu ne Kantaa butin de guerre bi waxoon nañ ne jamono ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam séddalee ko woon waxoon nañ la ci yoon bi dinañ gis ci yoon bi la koy séddalee moom aleyhi salaatu wassalaam ki nga xam ne nag moom la ko dénkoon ngir mu taxaw woon yor li nga xam ne mooy màng mi surveiller convoi bi buñ koy jëlee Badr di ko yóbbu Medina ki mu defoon mu chargé ci mooy Abdallah ibn Ka'b ibn Amr di doomi Amr Amr di doomi Awf Awf di doomi Mabdhul mabdul boobu di doomi amr amr di doomi ghanm ghanm boobu di doomi ku ñuy wax mazin a ah, mu bokkoon mazin di doomi najjaar moom mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy waa banu najjaar ci lamsaar yi moom nag di abdallah ibn kaab a ah, moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon defoon mu jiite li nga xam ne mooy màng mi ah, imaam ibn Isxaaq ne fa qaala raajizan min al muslimiin mu ngay wax nag di tag di wax ay ay ay ay ay ay ay di décliner ay poème keroog moom Abdallah ibn Ka'b mu ngi naan yokk imaam ibn Hishaam nee na ki wax wax ji nag bayti yi ñuy bëgg a wax huwa Adiy ibn Abi moo ko wax te gisoon nañu tarjama walillahi alhamdu wal Abdullah ibn Ka'b mu ne aqim laha suduraha ya basbasu laysa bi di talxi lahaa mucarrasu wala bi saxraai gumayrin muxbisun inna mataaya alqawmi laa tuxabbasu fa xamluhaa ala tariiqi akyasu qad nasara allahu wa farra alaxnasu mu ne aqim lahaa suduurahaa yaa basbasu mu ngi wax ay verbe bi décliné naan aqim lahaa suduurahaa yaa basbasu pour gëléem yi ñu kii yi nga xam ne màng mi anfaal yi ñu war xanaa indi téyeel mu dëgër teg ko ci yoon nañ leen mooy di di da koy wax ngir puukarewu yow bas-bas bas-bas bi gisoon nañ ko mooy bas-bas ibn amr ibn tha'laba al-juhani moom gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu ne laysa bi di talxi laha mu'arrasu bërëb bi ñu naan abu talx di bi di di talx foofu du foo xam ne fa la ñu war a taxaw di fa camper di fa fanaan foofu du fanaanukaay kaay ñun voyage ci voyage lañ ne waaye nañ gaaw bu ñu taxawaalu ci yoon yi wala bi sahra aghmayrin muhbisi te tamit bu ñu taxaw ci désertu Umayr muhbisi nekk foofu tëj fa suñu bopp ndax inna mataayal qawmi la tuhabbasu waruwaayu waruwaayu nit ñi waruñu koo tëj mooy waruñu leen a teg foo xamante ne nii day tax dootuñu avancer fa hamluha kon nag bu ñu jàdd fen fa hamluha teg ko ala tariq ci yoon wi ak yasu moo gën a muus moo gën a xel qad nasara Allahu wat naa ne buur yàlla gañee gañe na buur yàlla dimbali na def nañu am gañaay wa farra al axnasu al axnas ibn shariq daal dinay daw moom mi xam ne gisoon nañ ne moom de façon Badr fekkewu ko ndax ba ñëwee Abu na ibn Harb yónnee ne leen ha yéen waa Quraysh yéen laay wax dellu leen ndax kat buur yàlla daal dinay muccal njëg mi moom al axnas ibn shariq ci la delloo ne woon waa banu euh, euh, ñi nga xam ne Zuhra topp leen li ma wax te bañ a topp li nga xam ne moom la wax kii wax bi Abu Jahlil ci la dellu woon mu ne xat dëgg-dëgg nasarallah buur yàlla dimbali nañu de jox nañu nga ñaay wa farral axnasu al axnas daal dinaawu daw kon loolu la doon wax moom Seydina Kaab di euh, Abdallah ibn Kaab radiyallahu taala anhu min bani mazin eh, ibn najjar al ansaari radiyallahu anhu imaam ibn isxaaq ne summa aqbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama xatta ida xaraja min madiiqi safra nazala ala kasiibin bayna al madiiqi wa bayna naazila mu ne ginnaaw gi aqbala rasulullah mu ne ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi continuer yoonam xatta ida xaraja min madiq as-safra ba ni nga xam ne ci lay génne ci benn mooy benn chemin bu la boo xam ne as-safra foofu la ci as-safra nazala ala kathibin min al-madiq daal di génn daal di wàcc foofu ci benn tund wu nekk foofu mu ne diggante foofu wa bayna nazila ak bërëb buñ naan nazila yuqaalu laha sayar foofu sayar lañ koy wax ila bi ci benn garab gu ne foofu mu ne fa qasama hunaalika nafl mu ne nag bi mu agsee foofu ci la daldi ah, ci garab googu ci as-samadiqu safra foofu ci la daldi séddalee li nga xam ne mooy an nafal mooy li nga xam ne nag mooy màng bi bi nga xam ne alladi afaa allahu ala almuslimiina min almushrikiin muy màng mi nga xam ne moom la suñu boroom foofu la daldi séddalee li nga xam ne mooy njëgg mi muy butin de guerre bi ah foofu nag bi mu koy séddalee da koo séddale comme ni nga xam ne ala ginnaaw bi nga xam ne ci la anfaal yi génn ni mu joxe woon da cee génn li nga xam ne mooy yooyu ginnaaw gi mu génn xumus bi comme ni ñu ko waxe woon daal di koy séddale diggante jullit ñi ala sawa mooy ñoom ñu yemoo ci waaye nag waaye moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ñooñu rek la ci joxoon ah, ñi nga xamante ne nii ah, mooy ñi fekke woon xare bi waaye jox na ci ñeneen ñoo xam ne ñëwuñu woon keroog ah, te ñooñu bokk na ci te waxoon nañ ko muy Seydina Usmaan ibn Affan ah ak li taxoon moom ñëwul Badr waxoon nañ ko mooy ne Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa waxoon mu des Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ngir nekk ci soxnaam di Sayyidatu Ruqayya bint Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mi feebaroon looloo tax daldi woon ñëw moom keroog bokk na ci ñi nga xamante ne nii sédd na leen ci li nga xam ne mooy butin de guerre bi waaye Talha ibn Ubaydillah moom it bokk na ci ñi nga xamante ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon na leen sédd ci màng mi huit lañu woon tudd nañ seydina Usmaan seydina Talha ibnu Ubaydillah ak seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin ñoom nag li tax fekkewuñu Badrin ba'athahuma rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yataxassasaani xabaral ayn moom li tax fekkewuñu ko ñoom ñaar dañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo leen yónni woon ngir ñu dem xoolal ko li nga xam ne mooy xabaaru njëgg mi looloo tax ñoom ñii di seydina abu di talhat ibn ubaydillah ak sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl ñoom fekkewuñ badr waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dina leen jox par comme ni mu jox ñi ko fekk kon ñeneen ñoo xam ne sédd ñooñu ci waa muhaajirun muy seydina Usmaan ibn Affaan seydina Talha ibn Ubaydillah ak ki nga xamante ne ni mooy seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ci waa Ansaar ñi mu sédd muy Abu Lubaaba ibn Abdil Munzir Abu Lubaaba gisoon nañ ne moom ci yoon wi ci yoon wi la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dëppuloo woon ndax moom Seydina Abu Lubaaba euh, ngir mu assurer intérim bi foofale ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bu ñu fàttale ko moom la doon awante géléem gi ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ci yoon bi ginnaaw gi mu daal di koy wax mu dëpp dellu Madina moom keroog bokk na ci ñi mu sédd ci butin de guerre wu ghazwatu Badrin keneen koo xamante ne nii sédd na ko tam bokk ci waa Ansaar muy Aasim ibn Adiy di Aasim ibn Adiy a ibn jadd ibn al ibn Haarisa ibn Dubay'a ibn Haraam al-Balawi al dafa bokkoon ci allié waa Ansaar nekkoon sang waa Banil Ajlaan dàkkantalam moo doon Abaa Amrin moom Aasim ibn Adiy am na nag ñu ne dàkkantalam du Abaa Amr waaye Abaa Abdillah la fekke na ghazwatu badrin kon waaye nan la ko fekkee fekke ko fekke ci xeex bi dañ koy boole ci waa badr di ko tudd ci ñu fekke badar waaye fekkewul xare bi ah waa ahlu siyar rahmatullah alayhim dañ ne génnoon na bokkoon na ñi génnoon keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon nañ leen génn dab yi ndax lu ngeen xalaat ci ñu dab yi li nga xam ne moo njëggum Abu Sufyaan bi amaana buur yàlla daldi def ñu daldi koy moom ñu ne keroog Aasim ibn Adi al-Ajlaani moom daldi woon nay génn waaye dafa damm ci yoon bi dafa damm laata ñuy àgg Badar bi ñu àggee Ar-Rawha looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi koy dëppuloo ne ko mën ngaa dëpp comme que dafa gaañu ci yoon bi ah comme nag suñu boroom waxoon na képp koo xam ne dafa génn muhaajir génn muhaajiran ila allah summa yudrikuhu almawtu faqad waqa'a ajruhu ila moom nee woon na suñu boroom waxoon na subhaanahu wa taala képp koo xam ne dafa génn këram ah bi mu génnee këram gàddaay ngir yàlla waaye laata muy àgg daal di faatu ci yoon wi kooku buur yàlla moo gàddu li nga xam ne mooy ak payam muy lu yonent bi aleyhi salaatu ne innamal a'maalu binniyaat dëgg-dëgg jëf yépp ci yéene yi rekk la la la la la moom na comme que Seydina Aasim ibn Adi radiyallahu dafa génnoon ngir fekke Badrin a ah, waaye mu jul àgg ndax bi ñu àggee ar-Rawha ci la damme yonent bi aleyhi salaatu wa ne ko dellu ba pare ne ko quartier bi nga xam ne al ci quartier Médina yi mu ne ko boo demee nga wutuma foofu nga nekk ka ma fay toogal te lii nii wax jii moom la imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi aleyhi daal di dogu te moom la imaam alxaafid na xajar raxmatullah wax ci al isaaba mu ne wa huwa al mu'tamad mooy ne lii mooy li nga xam ne mooy ci la ñuy sukkandikoo mooy li gën a dëgër que dañ koy boole ci waa Badr waaye xarewul xare bi fekkewu ko ndax dafa damm ci yoon wi laata ñuy àgg ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko mën nga dëpp ah, kon bi xare bi jeexee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy séddalee li nga xam ne mooy butin de guerre bi bokk na ci huit personnes yi nga xam ne da leen a sédd te demuñu woon badrin mooy agsi wuñu fekkewuñ xare bi moom seydina aasim ibn adi radiyallahu anhu ginnaaw gi fekke na yi nga xam ne ñooy xare yi nga xam ne ñoo topp ci badrin bépp xare xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekke na Uhud fekke na li nga xamante ne moo yeneen xarem yépp Badrin rek la fekkewul waaye euh, fekkewu ko waaye mokk ko fekkee yem loolu dinañ ko gën a gis bu ñu àggee ci ghazwatu Tabuk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog lim doon tar tar Tabuk tàngoor wi la woon rek ak li nga xam ne mooy distance jóge Madinatul Munawwara dem ba Sham dem fële ci lam ci ngir xeex ak li nga xam ne ñooy romain yi waaye xeex mu jul am waaye keroog ak li mu doon metti ndax période de canicule la woon te nag c'était la première fois nag ñu dajeeg romain yi te romain yi nekkuñu ay amateur c'était la première puissance militaire jamono yooyu ñoo perse keroog bi ñu dëppee yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee bay dugg Medina dana inna bil madinati rijaalan maa salaktum waadiyan wa maa daxaltum sha'ban wala salaktum waadiyan illaa shaarakuukum fil ajr ñu ne ko waa lool nan la mën a nekk mu ne xabasahumul uzr keroog Tabuk dane li muy metti metti li yépp am na ñoo xam ne ñu ngi biir Médina génn ñu ànd ak ñun amul benn xur wu ngeen di dugg amul benn fenn fu ngeen di dugg benn coono bu ngeen am fu ngeen dugg ci yoon yi xur wu ngeen mën a dugg ñoom ñu ngi biir Médina coono yéen bi ñu am ñun ñi ñépp ñoom bu mel ni ñun lañu am mooy ne yool boobu lañu am te pourtant génnuñu seen kër ñu ne ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nan la mën a nekk mu ne xabasahumul uzr ñooñu li tax ñëwuñ du ne defuñ ni ñi nga xam ne ñoo ko tey te ëppoon ci naafiq yi ne woon demuñu ndax kat waaye tàngooru metti wi ñu ne fi di dox ay kilomètres kilomètres ay milliers de kilomètres di dem di xeex ak ñoo xamante ne nii armée professionnelle la loolu ñun duñu ko def mu ne ñooñu noonu dañoo am ngànt tax demuñ looloo tax nag imaam kii ni Aasim ibn Adi moom fekkewul Badr yeneen xare yi la bokk waaye moo ko ko fekke ñoo yem ndax payooruk ñi ko fekke moom la am looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy sédd lool moo tax yéene am solo ndax di nga am ci yéene jullit bi dina am ci yéeneem loo xam ne du ko am ci jëfam ah kon nag te fekke na yeneen xare yi ci tegu ginnaaw Uhud moom Seydina Aasim ibn Adiy imaam Az-Zubayr ibn Bakkaar raxmatullaahi alayhi ah mu daal di jële ci seydna abdurahmaan ibn auf radiyallahu anhu mu ne dane aasha aasim ibn adi ishriina mu ne seydna abdurahmaan ibn auf radiyallahu anhu dane ci riwaayam moom seydna az-zubayr ibn bakkaar ci moom mu ngi ko bi muy def tarjama seydna abdurahman ibn awf mu ne moom seydna abdurahman ibn awf aasha aasim ibn adiyin ashrina wa mi'ata sana mu ne aasim ibn adiy bi nag ku guddoon fan la ndax dund na ashrina wa mi'a cent ci ay at la dund loolu bariwul ñu ko am téeméer ak ñaar fukk ci ay at moom la dund moom Seydina Asim ibn Adi mu ne moom Seydina Abdurrahman ibn Awf falamma hadarathu al-wafaatu baka alayhi ahlu mu ne keroog nag bi nga xam ne ci lay génn àddina moom Seydina Asim ibn Adi radiyallahu anhu waa këram soxnaam ak waa këram di ko jooy mu ne leen laa tabku alayya fa inni innama fanitu fanaan mu ne leen bu leen ma jooy lu ngeen may jarul ngeen may jooy ndax man jeex naa jeex goo xam ne ndax ku dund cent vingt ans moom lu dundoon moom Seydina Aasim ibn Adi radiyallahu anhu imaam Muhammad ibn Saad ak ibn Sakan rahmatullah ala jamii nee ak ñeneen këne ñoom dañoo wax lu wuteeg li nga xamante ne nii mooy li ñu jële ci Seydina Abdurrahman ibn Awf nii te Seydina Zubayr ibn Bakkar daal di koy solo ñoom dañ ne du ñoom rekk ko ko wax am na ñeneen tamit ñu ko wax këne moom seydina Aasim ibn Adiy al-Ajlaani maata sanata xamsin wa arba'iin wa huwa ibnu wa xamsa ashar ñoom dañ ne mu ngi génn àddina l'an l'an quarante-cinq ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te bi muy génn àddina mu ngi am cent quinze am nag ñu ne euh, cent te loolu moom lañ gis sànk ci waxu seydina abdurrahman ibn awf ci xadiis boo xam ne az-zubayr bakkaar moo ko solo kon noonu la génn àddina kon ci waxu ñooñu la quarante-cinq fekk mu ngi am soit wala ci ay at radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala aaliyal firdawsi kon keneen nag ki nga xam ne bokk na ci ñu ñu sédd ci màng mi butin de guerre bi bu badrin bi bi ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di séddale ci yoon bi laata muy agsi madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci madiqu safra keneen ki nga xam ne sédd nañ ko ci huit yooyu ñu wax ginnaaw seydina Usmaan ibn Affan seydina Talha ibn Ubaydillah ak Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin ci muhaajiruna yi ci waa Ansaar Abu Lubaaba ibn Abdil Munzir ñi ñépp def nañ seen tarjama bam des Talha ibn Ubaydillah moom waxoon nañu ne dañuy xaar gazwatu Uhud insha allah ndax li as-sayyid siddiq abu bakr ibn abi quxaafa radiyallahu anhuma doon wax bu masoon a fàttaliku Uhud da doon wax ne bés boobu bés la boo xam ne kulluhu li Talha ne bés boobu yépp Uhud li Talha Talha moom moo moom Uhud ndax jàmbaar jam fa def moo tax ñu ne woon dañuy xaar ba foofu insha allah ci ghazwatu Uhud ñu door a def gazu euh, euh, tarjama seydina talha ibnu ubaydillah wa kaana minal mubashirin bokkoon ci ñu yonent bi alayhi salatu wasalaam bégaloon àjjana ci fukk saxaaba yi gën a ci saxaabatu rasulillah sallallahu alayhi wa wa radiyallahu anhu keneen ki nga xamante ne nii bokk na ci ñu a euh, seet jox ci keroog muy alxaaris ibn xaatib muy alxaaris ibn xaatib moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci ñi nga xam ne sédd na leen keroog ci euh, butin de guerre bi nga xam ne moom la jële foofu la ci Badr moom nag ci bi aleyhi salaatu wasalaam da ko joxoon mission looloo tax ñëwul euh, keroog Badr boo seetloo presque presque ñii nii ñépp ñii nii ñépp ku ci nekk rek même bu dee ñëwoo am nga loo loo xam ne def nga ko loo xam ne day laal dafa laa dafa am rapport ak xeex bi li tax ñëwoo su waa yonent bi alei salatu salaam ci boppam moo la jox permission ne la yow toogal comme niñ gis Seydina Usman ibn Affan wala ñii nga xam ne ñoom Seydina Talha ñoom da leen a yónni woon da leen yónni woon euh, laata ñuy ñëw te ci lim leen yónni woon mooy njëgg miñ doon kari nga gis ne ñoom ñépp dañu laale ak affaire alxaaris ibn Xaatib bi ah, moom am nañu ne imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi dañu ne moom imaam ibn Isxaaq kën yonent bi alayhi salaatu da ko delloo keroog bi muy delloo imaam abu lubaaba ibn abdil munzir ci ar-rawha keroog moom mii ci la ko delloo waale mooy ci la ko waxaale ne ko yawit man ngaa ànd ak moom ngeen nga dem looloo tax nag keroog mu daal di koy jox li nga xam ne bokk ci ñi nga xam ne da leen a jox ci mbir mi ndax da leen yóot da ko moom da ne ko da ko digal ne ko mu dem ci waa bani Amr ibn Awf daldi am nu ko fa sant ne ko mën naa dëpp te moom génnoon na àndoon ak ñi doon dem Badr moo waaye yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko dëpp jotula àgg keneen ki nga xam ne gi bokk na ci ñi mu jox ci njëgg mi keroog ci butin de guerre bi muy al di xawaat ibnu jubayrin xawaat ibnu jubayr ibnu nu'man ibnu umayya ibnu imri'il qays ibnu tha'laba ibn amr ibn awf ibn malik ibn al aws al ansaari dàkkantalam ne woon abu abdillah ak abu saalih moom seydna xawaat ibn jubayr jubayr di doomi nu'man nu'man di doomi umayya umayya di doomi imri'il qays mu bokkoon ci waa aws ci waa banu ci waa lansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum imaam muusa ibn uqba na ko noon imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ala al jamii ak ñeneen ci waa ahlu siyari wal maghazi nee nañu ñoom dañ koy compter ci ñi nga xam ne ñoo fekke badrin ah waaye fekkewul xare bi ndax asaabahu fi saaqihi xajarun fa rudda min as-safra ndax keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn di dem badrin moom seydina xawaat ibn jubayr bi ñu àggee ci as-safra benn xeer moo dal ci tànk bi euh, mënatul ak avancé nag yonent bi kon nag muy am blessure la am yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ àggee foofu safra mu daal di koy delloo ne ko dellul waaye dañ koy boole ci ñi nga xam ne ñoo fekke badrin comme ni nga xam ne ñoom lañ lim muy ñoom Seydina Usmaan ci wàllu fay géeg yooyu ndax ñoom ñépp dañoo amoon ngan Seydina Talha ibn Ubaydillah Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Abu Lubaba ibn Abdil Munzir Aasim ibn Adiy Al ibn Haatib waaye ak seydina xawaat bi ibnu jubayrin radiyallahu taala anil jamii kon keroog yonent bi aleyhi wassalaam bi mu jógee badrin di tourner ba àgg ci as foofu di séddale li nga xam ne mooy butin de guerre bi ginnaaw bi ko suñu boroom mayee ngañaay ci kaw yéeféru Quraysh yi bokk na ci ñi mu sédd te fekkewu xare bi réellement muy Seydina Xawaat ibn Jubayr bi ah lii yépp boo demee ci Subulul Huda war Rashad ah fii siirati xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam imaam as-Saalih ash-Shaami daal indi tur yi yépp moom nag liñ jële ci moom ay xadiis bariwul imaam at-Tabaraani raxmatullah alayhi dafa solo ci moom na ko noon imaam ibn Shaahin mu jaar ci yoonu Saalix ibn Xawaat ibn Saalix ibn Xawaat ibn Jubayr mu jële ci ay sëtam ba ci moom Seydina Xawaat ibn Jubayr loo xam ne da ko yëkkati mu ne maa askara kathiruhu fa qaliluhu xaram kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na lépp loo xam ne day màndi lu bareem lu tuuteem dafa xaraama naan jëfandikoo ah moom nag ah fekke na ginnaaw badrin fekke na ki nga xamante fi li nga xamante ne mooy xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp yi nga xam ne ñoo xew après ah keroog ci ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina moom Seydina Xawaat ibn Jubayr ci xilaafa seydna Umar ibn al-Khattab ni ko ibn ki Qays ibn Abi Hudhayfa daldi solo jële ko ci moom Xawaat ibn Jubayr radiyallahu anhu mu ne xarajna hujjaajan ma'a Umara fassirnaa fi rakbin fihim abu ubaydata ibn al-jarrah wa abdurrahman ibn awf mu ne xaraj naa dañoo génn xujjaaja nekk ay ujaaj di aji maa umara ànd ak seydina umar ibn al-xattaab radiyallahu anhu mu ne fa sirna fii ñu ngi ànd ci benn convoi boo xam ne fiihim abu ubayda ibn al di amir ibn al di seydna abu ubayda mu ne ci la àndoon ak seydna abdirahman ibn awf radiallahu taala an il jamii nee ci convoi noonu fa qaala al qawm min min sha'ri diraarin ah, ñu laaj ndigal ne mais te ñu ñoo décliner ay poème ci poème yi diraar yi seydna omar ne daawu aba abdillah fal yughanni min buniyati fuaadi mu ne bàyyi leen aba abdillah moom mii di seydna xawaat ibn jubayrin bu ko defee mu daldi ñuy wayal ci li nga xam ne mooy jële ci xolam mu daldi di ñuy décliner li nga xam ne mooy ay shi'r poème waxal ñu ay abyaat décliner ñu ay abyaat mu ne fa ma ziltu ughannihim hatta dañu ma di leen décliner ay shi'r ay poème ba ni nga xam ne ci la fajar gi nag njël di jote nee na Seydina Omar ne ko irfa lisaanaka yaa xawaat faqad asxar naa ne ko yëkkatil sa baat yow xawaat ndax njël jot na suba jot na ah moom kon Seydina xawaat radiyallahu taala anhu imaam al-Waaqidi alayhi nee na dund na ba année quarante yi te ci année quarante yi l'an quarante ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu ci la génn àddina te bi muy génn àddina mu ngi am soixante-quatorze ans gaañu fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye imaam al-Waaqidi wax waaye imaam al moom dane maata sanata wa arba'iin dane l'an 42 contrairement li imaam al wax ne l'an ci la Seydina Xawaat ibn Jubayr génne àddina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa keneen ki nga xamante ne moom bokk na ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal leen sédd keroog di alxaaris ibn simma moom kusira bir rawxaa i aydan di alxaaris simma bokk na ci ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy séddale njëgg mi fii euh, butin de bi fii ñu toll jox na ko te fekkewu ko fekkewuloon badrin ñëwul moom it kusira bi rawha moom moo ko dal mooy dafa damm foofu moom ñu daal di ñu daal koy dëpploo am na nag ñu ne loolu mooy huit ñi am na nag ñu ne Sa'd ibn Ubaada ak Sa'd ibn Maalik as-Saa'idi radiyallahu anhuma ak ñeneen ñaari góor ci lansaar yi ñoom it daal di noon leen jox seen wàll yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dina leen jox ci li nga xamante ne nii mooy euh, ci butin de guerre bi loolu euh, am na ñi nga xamante ne ni solo nañu loolu daal di koy wax xadiis bi nag pour def euh, tarja euh, mooy taxrij bi mooy xadiis bi imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo que ñi nga xamante ne nii tudd ñi nga xamante ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi na leen jox ci euh, njëgg mi keroog ci ci butin de guerre bi ci sanad boo xam ne bu saxiix la Bawazir Bawazir war naa wasoon nañ ko fi tudd moo dafa bind euh, dafa def benn liggéey bu am solo ci marwiyaatu ghazwatu Badr boo fa demee di nga fa fekk turu ñi nga xamante ni nii moom mooy ñi nga xam ne ñëwuñu waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam dina leen sédd wax naa la ne subulul huda war rashad fii siirati xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam boo fa demee diñ fa fekk wax yi bu imaam as-Saalih ash-Shaami eh, ne woon taalibe imaam as-Suyuuti rahmatullah alayhima kon foofu noonu imaam Ibn Isxaaq kon buñ ñëwaatee ci waxam mu ne foofu kon bi mu àggee foofu ci benn garab ilaa sarxatin bi fa qasama ci la séddalee hunaalika foofale an nafal di butin de guerre bi bi nga xam ne moom la ko suñu boroom daldi jox ala sawa ginnaaw bi mu ci génnee un cinquième bi mu daal leen koy séddale te waxoon nañ niñ koy séddalee euh, waxoon nañ ko ci bii weesu waxaat nañ ko sànq fii nag mu yem bi mu fi yemee imaam ibn Isxaaq di ñu continuer di ñu nettali la fa xew foofu ginnaaw bi nga xamante ni nii séddali na butin de guerre bi ah mu ne bi mu àggee foofu ci as sofra mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ la prisonniers yi sànq nee woon na la bokk na ci ñoom wa fiihim an-Nadr ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt an-Nadr ibn al bi ñu àggee foofu nag ci bërëb bii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di digle comme li imaam Ibn Isxaaq wax mu ne bi mu àggee as-Safra foofu mu séddalee ah màng mi euh, butin de guerre bi mu ne qatala an-Nadr ibn al yoo ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digalee ñu daldi rey kenn ci prisonniers yi di kat mu ne an-Nadr ibn al-Haaris qatalahu Ali ibn Abi Taalib Seydina Ali ibn Abi Taalib moo ko rey sabran mooy dañ koo jàpp prisonnier daldi koy éliminer moom mu ne moom imaam Ibn Isxaaq kama axbarani ba'du ahli al min ahli Makka mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko ma ma la ma ko nettalee kenn ci waa boroom xam-xam yi ci boroom xam-xam yi te bokk ci waa Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ah, foofu noonu ci la digalee kon ñu rey ki nga xam ne mooy an-Nadr ibn al-Haaris Ali ibn Abi Taalib moo ko daal di rey keroog ah mu ne moom imaam ibn isxaaq radiyallahu raxmatullaahi alayhi wa an mu ne fa qaala uqba keneen ki nga xam ne ginnaaw am na ibn al la digal ñu rey ko mooy Uqbat ibn Abi Mu'ayt te wax naa la ñoom ñaar ku nekk laat sànq ci début bi nan lañ defoon ni meloon ak lañ doon def moom it yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di digle ñu daal di koy rey bi nga xam ne ci lañ koy rey mu naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kan mooy yor xale yi mu ne ko man li sibya ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko kan moo leen di woom mu ne an mu ne tontu ko ne ko an safar mu ne keroog nag ki nga xam ne moo ko rey mooy Aasim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah axu Bani Amr ibn Awf moom di Aasim ibn Thabit mooy ki nga xam ne moo faat keroog Uqba ibn Abi Mu'ayt muy Aasim ibn Thaabit la tuddoon di Aasim du doomu ku ñuy wax Thaabit Thaabit boobu di doomu ku ñuy wax Abi Aqlax Abi Aqlax moo tuddoon Qays ibn ibn Nu'man te bokk ci waa Lamsaar bokk ci waa Aws moom Aasim ibn maam la ci doomu seydina umar bnu alxataabi radiallahu taala anhu mi tudd aasim di aasim ibnu umar bnu alxataabi radiallahu an iljami ci côté yaayam di doomu seydina umar boobu aasim bi maamam la moom nag seydina aasim aasim ibnu thaabit radiallahu anhu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam ci waa lansaar bokk ci min as-saabiqiin al awwaliin ñi njëkk a nangul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te bokk ci waa ahlul madina madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa imaam alxasan bnu sufyaan dafa soloo ci musnadam raxmatullah alayhima mu jaar ci yoonu Rifaa ibn al-Hajjaaj mu jëlee moom Rifaa